fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab salaasumi'a wa isnaani wa sab'uun wa anil Mughiirati bni Shu'bata radiyallaahu anhu an rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala sa'ala Muusaa sallallahu alayhi wa sallam rabbahu maa adnaa ahlil jannati manzilahu qaala huwa rajulun yajii'u ba'damaa udxila ahlul jannatil jannata fayuqaalu lahu udxulil jannata fayaquulu ay rabb kayfa waqad nazala annaasu manaazilahum wa axaduu axadaatihim fa yuqaalu lahu atardaa an yakuuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya fa yaquul radiitu rabb fa yaquul laka daalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu fa yaquulu fil xaamisa radiitu rabb fa yaqulu hada laka wa asharatu amthaalih wa laka mashtahay mashtahat nafsuk wa laddat aynuk fa yaqul raditu rabb qaala rabb qaala rabbi fa a'laahum manzila qaala ulaa'ika alladhiina aradtu gharastu karaamatahum biyadi wa xatamtu alayha falam tara aynun walam tasma udun walam yaxtur ala qalbi bashar rawaahu muslim rahimahullah kon al imaamu alxaafidu nawawiyu rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci suñu jotaay bii ñu génn xadis bi nga xamante ne moo doon xadis mille huit cent quatre-vingt quatre-vingt-deux nga xam ne mooy xadis bi mu ne woon wa anhu mu doon jële ci moom muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awwalu zumratin yadxuluuna aljanna ala surati alqamar laylat albadr kon muy chapitre dernier chapitre trois cent soixante-douze bu Riyadu Salihin baabu bayaani ma a'adda allahu euh, ta'ala lil mu'minina fil janna tey ñu war a gis xadis bi nga xam ne di wax ba léegi ci bunt bi li muy wax mooy li nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala moom la waajalal way ngëm yàlla yi biir aljana eh, muy mu ne wa mu ne xadiis bii mu ngi koy jëlee eh, eh, ki ki nga xamante non an an al-Mughira ibn Shu'ba ki sayyidina al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu moom yàgg nañ fi wax ay mbiram Euh, saxaaba la woon boo xamante ne euh, Saqif lu dëkkoon mu ngi tuub juste avant Hudaybiya ci la euh, dugg ci lislaam gisoon nañ Hudaybiya lam fa defoon moo doon wax nijaay ja al Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi ne ko bi muy bi ko waa Quraysh yónnee parce que Quraysh yeneen saa salaf dafa ñëw ñu ne ko doo fi dugg mu des Hudaybiya ci biti Makka ñu yónnee émissaire ay émissaires dont Seyna Mughira bi euh, non non non bàyyite xam euh, di euh, Urwa ibn Mas'ud Saqafi bi mu ñëwee nag di wax ak yonent bi alayhi salaatu salaam di wan ne di di laalaale sikk dafa affinité dafa am affinité ak moom di wax am ku jël koo xam ne dafa jël benn jaasi ci saxaaba yi teg ko ci loxo yi ne ko hé teggil sa loxo bi ci sikk mu yonent bi alayhi salaam balaa ngay xëccaat doo fi fekk loxo mu ne mais yeneen saa salaam mais kii moom kii moom dur na te bon xolaa ah, kii kat la yeneen saa salaam ree ne ko kii de sa doomu mbokk bi la mu ne ko kan Mughira Mughira moo nekk nii fekk gaa loolu day wane ne dañu seen xar kanam yi doo ko woon gis mu ne moo nekk nii yow yaa di waraate kat yow sa njombe gi nga fi def barki dimb parce que al Mughira daa àndoon ak ay doomi mbokkam quoi. ñu dem ci Alexandrie ci al-Muqawqis mu xaw biñ fa demee ñoom la gën a xam ñu teral ko ñu teral leen teral bu kii moom ñu jox ko lu tuuti ay cadeau bi ñu ñibbi mu jalousé leen nag ci yoon wi mu jox leen sàngara si dilué wu ko noonu la leen ko jox gaa yi naan ba xamatuñ fuñ ne mu rey leen jël alal ji ñëw mi dina ne daa tuub bi mu agsee Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu da koo gis ne ko Mughira yow foo jóge mu ne ko Alexandrie laa jóge mu ne ko ana ñi nga àndaloon mu ne ñoom ñëpp rey naa leen mu ne waaw mu ne ko waaw alal ji nag mu ngi nii yeneen saasam di ko déglu rek damaa ñëw nag ngir tuub yeneen saasam ne ko kanta ak tuub dinañ ko nangu waaye alal ji nga fi indi du ko nangu waaw kenn dugg ci lislaam ñu naan dugg waaye alal ji nga xam ni nga ko amee moom baaxut duma la ko nangul loolu nag la ko bàyyi teex bi di fàtte ne ko daa parce que na doon di xare diggante yenn néeg biir Taayif bàyyi bii Urwa ne moom moo engagé wu ne moom diyaay ñële ñëpp indemnité yi moo koy joxe waaw moom al-Mughira boobu nag moo nekk nii ne woon gouverneur la woon Basra ak Kufa euh, Seydina Muawiya radiyallahu anhu moo ko fa tegoon moom moom euh, yàgg nañu gis xadiisam fii mu ne wa anil Mughira mu ngi jële ci al-Mughira ibnu Shu'ba radiyallahu anhu euh, euh, euh, quelle coïncidence gis nga biñ fi mujjee def xadis biñ mujjee woon def fii xadis Seydina Abu Hurayra la boo xam ne même mooy xadisu Seydina al-Mughira bi waxoon fekkoon ñu gisoon ko doon ko souligner tamit tey nag moom xadisam la ñuy gis nii insha allah mu ne wa an al-Mughira ibn Shu'bata radiyallahu anhu an rasulillahi muy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa annahu qaala mu ne nee na sa'ala Muusa sallallahu alayhi wa sallam rabba mu ne Seydina Muusa alayhi salaam dafa laaj boroomam ne ko maa adnaa ahlil jannati manzila waaw aljana kan moo ci gën a suufale dëkkuwaay mooy aljana ki nga xam ne dañ naan kii moom bon mooy ci gën a wàcc le niveau quoi kookan la xaala boroom bi ne ko azza wa jalla huwa rajulun ne ko benn waay la boo xam ne yaji uday dikk ba'dama udxila ahlul jannatil janna ginnaaw bi ñu bi waa àjjana bi leen dugalee àjjana benn waay jóge ne hadis bi ci tegu bu Sayyid Ibn Mas'ud bi dina wane ne kooku safara lañ ko génnee mooy waa xam nga fii waxul ne safara jóge dana rek benn waay huwa rajulun yaji'u boo xam ne day dikk ba'dama ginnaaw bi nga xam ne udxila la ñuy dugal ahlul jannati waa àjjana al janna àjjana fa yuqaalu ñu ne ko lahu udxulil janna ne ko dugal àjjana fa yaqulu mu ne ay rabb ah saa borom kayfa mais nan laa dugg àjjana wa na nazala an-naasu manaazilahum alors que waa àjjana euh, occupé nañ place yi ñu fa war a occupé seen wàccuwaay yi wa axadu yi ko man aw ma fees moo tax ci riwaay xarit Seyna euh, Ibnu Mas'ud bi dane xuj la dañ koo melaleel bi mu ñëwee taxaw xool àjjana dafa mel ni. dafa fees quoi mu ñëw ne borom bi noo fee fees non man foofu manu mu faa dugg fees la voilà mu ne léegi nag mu ne ko fa yaqulu mu ne ko kon nan laa fay deme borom bi nee na fa yuqaalu ñu ne ko lahu udxulil janna ne ko sawaay yow mii waaji demal nga duggi àjjana fa yaqulu maan ay rabbu kayf waxaat même chose waa naka laa fay demee naka laa fay duggee waqad nazala an-naasu manaazilahum te nit ñi wàcc nañ seeni wàccuwaay wa axadu axadaatihim te jël nañ sa la nga xam ne moom nga leen uh, uh, dencal defaral leen ko fa yuqaalu lahu ñu ne ko waaw léegi atarba ndax gërëm nga an yakuna laka mu ñeel la mislu mulki malikin min muluki dunya nga am lu mel ni mooy ñi gën a baax nguur ci nguuri àddina yi ya nga jóge woon nguur koo xamante ne nguuram daanaka bukk na nguur yi gën a neex yi ma sa jaar kaw suuf est ce que bëgg nga ñu jox la xéewal gu toll noonu fa yaqulu mu ne raditu rabb loolu de gërëm naa mooy ku jóge safara la nga <laughs> wax ko lii gëmewu ko mu ne hii loolu kay gërëm naa fa yaqulu ñu ne ko laka zalika ale jox jox naa la lool yaa moom lool waaye wa misluhu lu mel noonu wa misluhu ak beneen lu tolaat noonu wa misluhu ak lu melaat noonu wa misluhu ak leneen lu mel noonu <laughs> waaw fa yaqulu fil xaamisa ba juróomeelu yoon bi mu ne ko waa ji ne yii borom bi raditu rabbi waay sa borom man man man man yii doy na doy na man man moom gërëm naa fa yaqulu mu ne ko nag hada laka loolu yow la moom wa ashratu amsalihi ak fukk yu mel noonu wala ka te ñeel na la mashtahat nafsuk lépp loo xam ne sa bakkan bëgg na ko rek daal di nga ko di nga ko am ci biir wala dat aynuka lépp luy neexal di neex ci sa bët di seral sa bët di ko fi am fa yaqulu mu ne waaye borom bi raditu rabbi man di gërëbati na li multi satisfait nee na rabbi fa alaahum léegi Seydina Muusaa nag di laaj ko ginnaaw bi ko borom bi waxee ñu gën a ki gën a néewle eh, wàccuwaay àjjana léegi mu ne ko qaala Seydina Muusaa ne borom bi tabaaraka wa waa rabbi fa a'laahum manzila waa borom bi ki gën a kawe nag ci ñoom wàcc waay qaala mu ne ulaa'ika alladhiina arat mu ne ko ñooñu ñooy ñi nga xam ne man maa leen bëgg maa leen tànnal sama bopp nammal leen sama bopp tànnal leen sama bopp garastu karaamatahum bi yadi seen teraanga yi ma leen defal àjjana man maa ko man borom bi maa ko jëmbatal sama samay loxo sama yoxo ko def wa xatamtu alayha maa ko kashte def ci xatm falam tara aynun benn bët du gis lu mel noonee walam tasma uzunun te la ñuy dégg lu neex benn nopp masu koo dégg walam yaxtur te masu la rot ala qalbi bashar ci xolu benn mindeef mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko muslim al imaamu abul xuseyn rahmatullah alayhi léegi laaj bi mooy est-ce que moom doon ko solo ñu ne noonu taalibeem al imaamu abu isa at-tirmidhi rahmatullahi alayhi solo na ko ci abwaabu tafsir al qur'aan an rasulillah sallallahu alayhi wasallam baabun wa min surati sajda ñoom ñaar kese ñoo ko solo bokk na xadiis yu raar yi nga xam ne imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi solowu ko kansa kon imam muslim mu ngi ko ndi kitaabul iman baabu adna ahlil jannati manzilatan fii manzilatan fiiha mu ne haddathana Sa'id ibn Amr al-Ash'asi mu ne mu ngi jële ci sëriñam di Sa'id ibn Amr bi ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'as ibn Qays al-Kindi al-Ash'athi Abu Usman al-Kufi yu génn àddina la 230 qaala rahmatullah alayhi haddathana Sufyan ibn Uyayna mu nekk ñu ne tamit Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali Abu Muhammad al-Kufi waaye al-Makki yu nekkoon sëriñ waa Makka gane àddina 107 génn àddina 198 rahmatullah alayhi an Mutarrif wa ibn al-Abjar mu jël ko ci ñaari sëriñ muy Mutarrif ibn Tarif al-Harisi Abu Bakr al-Kufi rahimahullah génn na 133 am na wuute wa ibn Abjur ibn Abjur mu Abdul Malik ibn Sa'id ibn Hayyan ibn Abjur al-Hamdani al-Kufi euh, moom nag kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko mais moom ku yéeme la woon parce que moom mii euh, xam ma Sufyaan bii jële ci moom mooy Sufyaan ibn Uyayna beneen Sufyaan bi di Sufyaan as-Sawri tamit taalibeem la woon Sufyaan as-Sawri dane rahimahullah man am na juróomi nit ñoo xam ne kuufa xam naa ne ñoom bés bu yàlla sàkk dañuy yokku rek seen yiw day gën a yokku mu boole ko ci moom mii te dénkaane woon na man Sufyaan as-Sawri de bu ma génnee àddina moom mii na ma jullee waaw xam nga loolu boroom xam-xam nitu yàlla yu mag yooyu ku ñu tànn quand même ba ne kii moo ma doy mooy kooku du du ko ndaw quoi voilà Euh, moom nag euh, muy euh, taabi'i la parce que jëlee na ci lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu an ash-Sha'bi mu jëlee ci ash-Sha'bi di Amir ibn Sharahil ibn Abd Abu Amr ash-Sha'bi al-Hamadani al-Kufi yu gane àddina l'an vingt génn àddina cent trois am na wuute rahmatullah alayhi qaala mu ne sami'tu al-Mughira ibn Shu'ba mu ne dégg naa al-Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud ibn Mu'attib ibn Malik Abu Isa ñi Abu Abdillah ñi Abu Muhammad di Mughiratu ar-Ra'y ne woon gouverneur Basra après mu ne woon gouverneur Kufa wax nañ ko sànq ci jamonoy Seydina Muawiya mu ngi génn àddina l'an cinquante radiyallahu anhuma mu ne riwaayatan mu ne lii lu mu solo la mooy di ko yëkkati ba ci yeneen saa sax allah dem soom na yàlla ha imam Muslim ne xaaral ma di beneen càll la wa haddathana ibn Abi Umar mu ne sama sëriñ beneen di ibn Abi Umar al-Adaniyu al-Makkiyu Abu Abdillah génn àddina deux cent quarante-trois tanit nettali na ma xadis bi qaala haddathana Sufyan mooy min gi sànq ibn abi ibn Uyayna ibn abi Imran qaala haddathana Mutarrif Mutarrif ibn Tarif moom lañ gis sànq Mutarrif wala wa Abdul Malik ibn Sa'id ah moom lañ gis mooy ibn Abjur moom la wax ibn Abjur fële rahmatullahi alayhima mu ne sami'a ash-Sha'biyya dégg nañ ash-Sha'bi gis nañ ko sànq yukhbiru muy xabaare an al-Mughirati ibn Shu'ba muy jële ci al-Mughira ibn Shu'ba qaala mu ne sami'tuhu dégg na al-Mughira ala al-minbar ci kaw minbar bi yarfa'uhu ila rasulillah hadis bi mu ko yëkkati ba yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaal mooy en fait imam muslim fii li mu bëgg a wax dane dafa bëgg a war ne hadis bi am na yoon boo xam ne da ko jokkale ba ci Seydina al-Mughira da ko ne yeneen saa la ko jële am beneen bi mu ne mooy Ash-Sha'bi ne moom dama ko dégg muy nettali te waxul na ci yonent bi sallallahu alayhi la ko jële waaw kay loolu nag mooy moo indi hadis bi moo tax fii mu ne an al-Mughira qaala sami'tu ala al-minbari yarfa'uhu ila rasulillah muy ne hadis bi du waxu boppam yonent bi saa saa moo ko wax qaala mu ne imam Muslim wa haddathani uh, Bishr ibn al-Hakam mu ne nettali Bishr ibn al-Hakam de Bishr ibn al-Hakam ibn Habib ibn Mihran uh, Abu Abdirrahman an-Naysaburi génn àddina l'an 237 rahmatullahi alayhi imam Muslim waxoon nañ bi passé uh, ci càll diggante moom ak imam al-Bukhari ni mu defaree moom saxee bi ak yi muy nga am ne ku miinul xadiis da ngay jàpp ne mais lii lii jar na koom lii nag moo ko jar nag waaw lii kesee ko jar parce que ay ay ay ay ay sew sew yu mu gën a sew du ko bàyyi moom lay leeral ni mu ne wa haddathani Bishr ibn al-Hakam wallafdula qala haddathana Sufyan ibn Uyayna gis nañ ko san qala haddathana Mutarrif wa ibn Abjar sami'a Sha'biyya yaqul sami'tu al-Mughira ibn Shu'ba yuxbiru bihi an-naas ala al-minbari qaala Sufyaan rafa'ahu ahaduhumaa wa uraahu ibnu Abjur mu ne Sufyaan ne am na kenn ci ñoom ñaar ñi muy Mutarrif wala ibnu Abjur ku ne xadiis bi euh, euh, Sufyaan euh, al-Mughira dana yoon saa sama mu ne loolu ki ma gis ne moo ko def mooy ibnu Abjur loolu laa yaakaar mu ne qaala mu ne sa'ala Muusaa alayhi salaam rabbahu maa adnaa ahlil janna manzila qaala huwa rajulun yaji'u ba'da maa udxila ahlul jannati aljanna fa yuqaalu lahu udxul aljanna fa yaquulu ay rabb kayfa wa qad nazala annaasu manaazilahum wa axaduu axazaatihim fa yuqaalu lahu atardaa an yakuuna laka mislu mulkin eh, mulki malikin min muluuki dunya fa yaquulu radiitu rabb fa yaquulu laka zaalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu fa qaala fi al-xaamisa radiitu rabbi fa yaqulu haadaa laka wa ashratu amsaalihi wa laka mashtahat nafsuk wa lazzat aynuk fa yaqulu raditu rabbi qaala rabbi fa a'laahum manzila qaala ulaa'ika allaziina gharastu karaamatahum biyadii wa xatamtu alayhaa falam tara aynun walam tasma' udhunun walam yaxtur alaa qalbi bashar qaala wa misdaaquhu fii kitaabi llaahi azza wa jalla falaa ta'lamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati ayun al aya kon hadis baa ngi noonu nii la ko al imaamu abul husayni muslim ibnul hajjaaj rahmatullahi alayhi daal bi indee léegi euh, première laaj mooy euh, léegi hadis bi ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bii di wax li nga xam ne moom la boroom bi waajal way ngëm yàlla yi biir àjjana ñu ne la euh, lëkkaale bi mooy bu dee ne bu dee ne xam nga xadiis yi ñu romb gisoon nañu bon imaam indi na fi ay xadiis yoo xam ne euh, dugg na ci euh, di leeral li borom bi waajal lenn yu mu waajal waa ajjana gisoon nañ fi xadiis ñoom Seydina Abu Hurayra bi xadiis bu mel nii bi nga xam ne boobu muttafaqun alayhi la nga xam ne euh, ci lay wax ne antattu li ibadi lool xadiisul qudsi la yonent bi alayhi salaatu wa ne borom bi nee na antattu moom lañ gisoon 1881 prépareel naa li ibadis sama jaam yi nga xam ne ñooy ñu sell ñi ta baax maa laa aynun ra'at loo xam ne bët ma ko koo gis wala udunun sami'at nopp ma su koo dégg wala xatara ala qalbi basar masula rot ci xolu mbindeef faqra'u in shi'tum liir leen jàngaleen bu leen soobee su saar ba aaya ba nekk ca suratu sajda di leeral lii mooy bi borom bi tabaraka di wax naan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kaanu ya'maluun muy aay di set mu ne fala ta'lamu xamut nafsun benn bakkan maa la nga xam ne ukhfiya lañ ñu leen nëbbal dencal leen ko ci ay teraanga lahum ñeel leen min qurrati a'yun liy feral seen bët jazaa'an muy pay bima kaanu ya'maluun la ñuy jëf comme que ñoom dañoo sellaloon seen i jëf ngir yàlla waaw bu dee lu jara nëbb ngir yàlla ñu nëbb ko waaye dinañ àgg foo xam ne waxoon naa la am na nit ñoo xam ne seenu nëbb seenu feeñ amatul frontière parce que amatuñ barrière bon ngay gis tal déggtal xeet yooyu yëpp dafa denc ñoom ñoom seenug feeñ mooy seenug nëbb seenug nëbb mooy seenu feeñ comme que loolu nag mooy ixlaas ak taam bi nga xam ne dafa set mat sëkk ngir borom bi tabaaraka wa léegi bu dee ne Euh, ñoom comme que loolu lañ def doon def rek ngir yàlla xooluñu ci ndax madame ma sàmba kontaan na wala ma demba bu dee ne day wuteeg ngërëmu yàlla déedéet ñoom liñ doon xool doon ko def boroom bee taxoon ñuy def borom bi nag waajalal leen loo xamante ni ni ñoom bët day day seral xol waaw mu nekk pay nga xam ne bët ma su koo gis bu dee lu neex lu ñuy dégg. nopp masu koo dégg te bu dee ci luy dal ci xol masu koo dal moo tax xaw ga euh, borom bi comme ni nga xamante ne loolu la doon wax comme ni ñu ko tuddoon bi weesu mais jaam yi da leen di laaj buñ duggee àjjana bañ wàcc seeni wàcc waay ndax gërëm gi nag yooyu yëpp ñu ne lu tax duñu gërëm te ñu dugal ñu àjjana jéggal ñu suñuy bàkkaar soril ñu li nga xam ne mooy euh, kii yi euh, nu mu tudd safara mu ne nag mu gén mu dindi leen kiiraayam mooy ñu gis ko loolu moom maa laa aynun raat waaw gis borom bi tabaaraka wa taala wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naadira kon imaam tuddoon na fi ay ngir waaye ñooñu noonu boo seetloo mooy ay nit lañ yoo xam ne ñi mu tuddoon mooy ñoo xam ne saalixuuna yi lañ mu tuddoon ñi nga xamante ne waa ahlul janna ñi nga xam ne ñi njëkk dugg àjjana ci forme bi ñuy nekk leer comme Badr waaw dañuy leer comme ni weer wu mat sëkk topp ci topp ci ak yiñ gisoon léegi fii nag nga ne waa kon xadis bii moom lu mu fii def parce que xadis bi day wax nit koo xam ne mooy ci gën suufe dëgg wax na ci gën a kawe mais ci gën a kooku ah xeetu saalixu na yooyu moom ah en tout cas yal nañu yàlla tu mel ni ah mooy koo xam ne daa jaar safara ba pare non kooku moom te kii mooy ki dernier ki nga xam ne ci way ngëm yàlla yi parce que yonent bi saa saa nee na bu keroogee borom bi day wax ñu génne safara képp koo xam ne am na ci xolam misqaala daratin min min al iman lu toll ni tepp wala atom lu ko gën tuuti ci iman ñuy génn di génn ba ci mujj ci mujj nag moo nekk kii waaw moom moo ñëw te sax loolu na muy boo euh, bon bii di ñëw dina ko gën a leeral Ibn Mas'ud ne waa ji buy génn safara day génn affaire yi di ko lakkaale quoi. ba mu génn ba mu génnee complètement safara da ngir ware gannaaw xool safara ne maa ngi sant yàlla mi ma muccal ci yow <laughs> cam accra daal <laughs> da bi muy dem doxul de da doon da doon da doon darngu da bi safara noonu ko génne <laughs> nan na yow maa sant yàlla mi ma muccal ci yow mu yées nii safara di dem nag léegi nag borom bi nag di wax ak moom ne ko yow jaam bi mooy la bëgg a wax ne xoolal li ko boroom bi defal moom nii moo tax am na ci yenn riwaay dane waa borom bi ah waa atasxaru bi imaam mooy xadiisu imaam ibnu Mas'ud waa ne ko waa boroom bi mbaaru danga may saboote te yow yaay borom mindeef yi <laughs> ah, parce que man mi fi defut dara nga ne ma ma am loo xamante ne lu toll ni fukk nguuri lépp kaw suuf man ma am ko te defuma fi lu tax ma am loolu ah lii moom baadu uh, borom bi nag lii di di ak xeeru saboote la <laughs> loolu nag <laughs> yenn borom xam-xam yi ne non kooku c'est kontaan moo ko wax looloon mu ngi mel ni waa ji ne woon waa ji nga xam ne dafa demoon yeneen saa salaam ne dafa tukki woon mooy kooku rek réeraloon gisoon nañ ko ci Riyad bi eh, ñëw ba benn escale daal di escale ci àll bi amul fenn fu mu dem gëléem gëm defoon ay ndoxam euh, provision am daal di dem yoonam. léegi nag sawaay yooyu jàpp ne moom day dee quoi mu toog bi xaar dee fi tëdd noonu nag day xaar dee jekki rek xool ñii gis gëléem gi tiim ko mu tëdd jàpp ko ba mu leer wala benn mbaam buñ ko jàppee ba leer na xool lépp gi ci lekk geeg naan gi mu kontaan kontaan ba ne allahumma anta abdi wa ana rabbuk ne borom bi yow yaay sama jaam man maay sa borom waaw moo yonent saa saam ne axtaa min shiddatil farax dafa dafa juum parce que li taraayu kontaan gi mu kontaan moo ko moo ko juumloo moo tax mu ne yàlla yow yaay sama jaam man maay sa boroom dafa juum kooku kenn du ko jàpp xam nga lool képp ku ko wax conscient kooku da ngay nekk yi fi ci saa mais dafa kontaan li xéewalu yàlla yi moo kawe ci moom ba mu waxi noonu moo tax lool kenn jàppewu ko naka kooru waa ji am boroom xam-xam yi ne loolu na nag moo tax mu <laughs> mu naan boroom bi ndax danga may saboote te yow yaay rabbul alamin ah man de looloo ma ci jaaxal man mii nga xam ne mérité wu ma dara dara dara dara nan laa mën a amee fukki xew lu toll ni àddina pour man mii kese nga xam ne safara laa jóge léegi <laughs> mooy bu dee ne kooku moo ndaw mooy ci gën tuuti la li mooy surtout yoonu aj lu toll ni àddina lay am mais imaginez kon ñeneen yi moo tax Seydina Muusa loolu moo tax imaam indi ko fii pour wan ne ne ba léegi mel ni danaan la yi ma fi doon wax yëpp da nga naan ñii moom ñu baax la ñii ñu baax mu ne la même ki jóge safara sax di dugg àjjana te loolu mooy pas-pasu waa ahlu sunnati wal jamaa mooy jullit dina dugg àjjana dina dugg safara jullit man na dugg safara te dafay dugg sax ndax yeneen saa salaam nettali na comme waa ji moo tax euh, toog rek naan man gëm naa yàlla bon li am solo mooy xol mooy attention de parce que mooy euh, dëgg la xol moo ëpp solo mais du moom kese am solo waaw waaw parce que lépp loo xamante ni nii ci biir xol bi la ne xol bi bu sellee yoneen saa sam xamal nañu ne cër yi day sellaa ah. ala inna fil jasadi mudra ida saluha ida saluhat saluha al jasadu kullu wa idaa fasadat fasadal jasadu kullu mooy nit manula toog ne man sama xol rafet na voilà kon léegi euh, man euh, après doyloo sa xol bu rafet doo nekk ci lu yàlla digle doo bàyyi lu mu tere te naan waaye gëm naa yàlla sama xol rafet la jàppalu ma kenn leen ñu ne la non non non bi demewul noonu ah parce que lu tax yeneen saa salaam ñu ne am nekk na ci yaramu doomu aadama bi. loo xamante ne nii suuf woo xamante ne bu sellee bu baaxee lépp baax kon mooy moom bu baaxee day feeñ ci leneen li ci nit yi léegi kon nan nga mën a wax yow sa biir baax na sa xol baax na loolee yeneen saa sam ne bu baaxee day feeñ ci yaram yi ci ci cër yi yow nga ne baax na loolu set na ci yow alors que gisuñu ko say cër loolu ñu koo jàppe noonu voilà kon dalaa bëgg a wax ne bu dee ne waaju mel nii moom waaju mel nii moo àgg fii moom la boroom bi malgré safara lu jóge mu teral ko teraanga yu rëy yi moo tax ci riwaay imaam hadis ibnu Mas'ud bi nee na te waa ji waa ji dane borom bi yow liñ ma defal defaloo ko kenn ci xam nga bi muy door a dugg bi muy door a ñëw dafa gis ñu wan ko comme àjjana dafa fees mu ne borom bi man fee manuma faa dugg parce que dafa fees ñu ne ko demal sawaay demal waa ji demal nga duggi mais bi ko borom bi defalee xéewal yi ba gis ko da ko man li ma defal sa mbindeef yépp man nga ci gën a teral <laughs> te yoneen saa leeral ne da wa huwa te moom kat adna ahlil jannati manzila mooy ki ci gën a suufile mais jàpp na ne moo gën a kawe la ñépp waaw kon mooy li yàlla waajal kon woy ngëm yàlla yi rëy na rëy goo xam ne xel manu koo comme li aaya bi wax wala ma la aynun ra'at la wala udunun sami'at wala xatara ala bi bashar loolu kese la mën a nekk loo xam ne xel masu koo bët bu dee lu bët di gis lu neex loolu masu bët masu cee tegu waaw waaye nopp masu la dégg lu neex noonu te xol masu la rot ci loolu moo tax borom bi lim lim ko wax bi muy jeexal sànq gi dégg nañ mu ne ko euh, dangay am ci biir àjjana ji loo xamante ne yow <laughs> loo xamante ne nii euh, lu lu lu neex sa bakkan kese waaw ne ko lool kese ngay am wala ka mashtahat nafsuka wala dat aynuk da nga fay am li nga xam ne mooy sa li ko neex kese ngay am bi li nga xam ne wala dat aynuk loolu la boroom bi doon wax ci suuratu Zuxruf ci aaya soixante onze yutaafu alayhim moo bi muy wax ne alladina ya ya ibadi yi la commencé yaa ibaadi gisoon nañ ko ci yim indi woon fi yaa ibaadi laa xawfun alaykumul yawma wala antum tahzanuun alladina amanu bi ayatina wa kaanu muslimin udxulul jannata antum wa azwaajukum tuxbaruun gis nañ ko ci aaya yi imaamu Nawawi indi woon biñ ne lan la ci tegoon yutaafu alayhim dañu leen di servir bi sihafin tay assiette ay nag min zahabin ci or wa akwaabin ak ay kopp lool mooy li ñuy lekk wa akwaabin yi ñuy naan ci ay kopp wa fiihaa maa tashtahiihi al anfus lu neex seen bakkan kese lañ fay am wa talazzul ayun di neex seen bët di seral seen bët wa antum fiha xaalidun te kenn fa ngeen di sax kenn du leen expulsé waxoon nañ ne ajjana moom premier euh, euh, kii problème psychologique bi lay dal la la borom bi di teggil mooy bu do du ngeen tiit te du ngeen am lu ngeen di jàq alors que fii mooy lu mu neex neex neex bés bi may quitté moom du neex waxoon nañ la fan yee que ne waa ji nga xam ne dafa dem jël ay deux semaines de vacances waaw daal di ne moom wax dëgg yàlla fii moom man moom samay vacances moom clock taw bi laay jël waa rek tiim tiim tiim tiim kaaba gi rek jël nag lépp du ma fi nekk ay demi passion yooyu noo man duma ma ci dugg parce que yàlla may na ma lu ma ko kiiwee lépp laay jël fu may dem sax ay kaar yi non jëluma car ah limousine lañ may tegal ñu yóbbu gis nga kooku lu affaire bi neex neex neex neex neex bu yëgee ne e suba lay quitté dina am benn pincement du cœur bu koy daw loolu borom bi nag dal di ñuy daal di assuré waa àjjana ci loolu ne loolu nag amu fa wa antum fiha xaaliduuna fa ngeen di sax waaw parce que na'imu dunya lu mu neex neex dafa am terminus am na foo xamante ne nii bu jotee fa lay yem waaw affaire bi du continuer waaw moo tax yeneen saa sam doon wax ne aksi wu bari leen min zikri haadimil lazat bari leen di fàttaliku ki nga xamante ni nii moom mu bu ñëwee moom mooy dam mu bànneex yi muy dee alors que dee gisoo dinañ gis te waxoon nañ ko fi te borom bi da koy euh, dañ koy wan waa àjjana leen xam ngeen kii ñu ne waaw mooy dee wan ko waa safara xam ngeen kii ñu ne waaye dee waaw kii mooy dee ñu daal di koy tër rend ko ne leen yéen waa àjjana xuluudun fala mawt waa yéen waa àjjana xuluud waa safara xuluudun fala mawt waaw yéen waa àjjana sax leen amatu dee yéen waa safara sax leen amatu kon hadis bi loolu lay wax voilà mooy ki gën tuuti le bu dee moo am lii ki gën a moom waxatuñu ko ak ñeneen ñi waaw keneen ñeneen yi nga xam ne nag ñoo gën a kawe nee na borom bi nee moo ñooñu maa aratu maa leen nam maa leen bëgg waaw allahu ndax gisoon nañ keroog aaya bi borom bi nee moom mooy xëcc yaktabi ilayhi man yasha mooy xëcc jëmale ci boppam ku ko sopp ilayhi man yunib li gindi ku ko sopp képp koo xamante ne dafa dellu ci moom mu ne ñii nag Seydina Muusa mu ne Seydina Muusa alayhi salaam kantaa ñi gën a kawale ñooñu mooy ñi man sopp man ara li ñu fay am ci ay teraanga man xarastu karamatahum bi yadi waaw mooy borom bi moom moo prendre en charge ñooñu bàyyil koog ñenn allahu akbar ja'alana allahu minhum waaw kon loolu moo tax imaam indi fi hadis bi nag hadis nga xam ne mooy bu imaam wal kii bi ibnu Mas'ud bi radiyallahu anhu boobu nag mooy gën a leeral xaalu waa jii nii xaalu kii nii euh, ci ay détails lu gën a détails ak yeneen saa salaam bu ko waxee ba pare lim ciy teg voilà